kon walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre deux cent quarante-sept xadiis bi mu jëwoon gis doon wax ci baabu fadli xilaqi zikri buntu bi doon wax gëneelu jotaay xam-xam yi xadiis bi mu jëwoon gis mu doon xadiis mille quatre cent cinquante mu ne woon waa nabi Sa'iid al-Xudri radiyallahu anhu annahu qaala xaraja muaawiyatu radiyallahu anhu ala xalqatin fil masjidi faqaal maa ajlasakum walillahi alhamdu wal minna. tey ju war a gis chapitre bi ci tegu muy chapitre deux cent quarante huit mu ne baabu imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne baabu buntu ci kitaabul azkaar ci lañu ne eh, muy suñu ñetteelu buntu ci buntu bii nii. ci téere bi téere al mu ne kon baabu bunt ak zikri tudd yàlla inda sabah sikkar fa suba wal masa ak ngoon kon sukkaru suba ak ngoon a ngo jullit bi eh, ayaxsabu al an yutraka suda ndax nit ki daa yaakaar dañ borom bi da ko bind rek bàyyi ko noonu muy wëndëng déedéet waaw alhamdulillah borom bi tabaaraka wa taala yónniwul yonent yi alayhimu salaatu wa salaam pour dara kan waaw non ngir ñu jaamu ko wéetal ko waaye yi nga xamante ne nii dañuy rapproché ak moom di jaaru ci jaamu yàlla googee ak yoo xamante ne ay sikkar yu ñuy def di ko fàttali muy jaamu yàlla gi ëpp doole ci jaamu yàlla yi naka la ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon defe ak nan la jàngalee suba yi ak ngoon yi. ba bu ko defee jullit bi xam ne daa war a remplir wa amiril awqaata bin nawaafili waaw feccalil sa waxtu yi yow jaam bi ci ay naafile ay naafile yooy def ba'dal faraa'idi bila taxaafuli la Bamba waxoon radiyallahu anhu ginnaaw farata yi da bañ a nekk nag kuy sàggane na ah daal du farata ba waaw est-ce que si karu suba ngoon ku ko deful na ngay am bàkkaar ñu ne la déedéet wax kon de garaawul waaw muy façon xalaatin boobu nga xam ne xalaatin bu yéeme la boo xam ne doomi jamono ji te bu ma nee jamono ji lu léegi la xew daa bari ñoo xam noonu lañuy ñuy xalaate buñ lay laaj ci dara naan la ndax lool farata la am du farata boo leen nee farata la ñu ne ci boo leen nee du farata ñu bàyyi wal iyaazu billaah ndax sunna la nekk des anti-sunna par excellence wal iyaadu billah a'aadana allahu min hada waaw ñoom daal buñ leen ne sunna la ñu ne ah kon de jaru ko waaw <laughs> te ñoom seen mbiri àddina ñaata lañ ci nekk yoo xamante ni du farata ci ñoom ah mais nag ñu nga ca luubal ci seeni waxtu waaye nag yii nga xamante ne moo leen di may seen ngërëmu borom di leen royloo yonent bi alayhi salaatu wa salaam teg seen tànk fa mu ko tegoon di wax lam doon wax ñu ne loolu nag comme que daal boo ko deful doo ci amum sànjum yàlla borom bi daal du lu bindal bàkkaar kon garaawul walla iyaazu billaah waaye nag ñàkk koo def daa am yenn soucis yu ngay indi waaw muy azkaaru sabaaxi wal yooyu protection la xirz la xirz la ah ci shaytaane yi waaw ndax xam nga shaytaane yi eh, comme li al imaam al Junayd wax rahimahullah borom bi ma al al Cheikh al Haaji Omar al Fuuti Taal radiyallahu anhu euh, am na bi muy wax ci côté sikar yi mu ngi ci doon wax lu mel noonu ne al Junayd al imaam ah radiyallahu anhu euh, dafa gis ci dént benn shaytaane benn iblis ne ko waaye yéen Euh, yéen iblis yi yéen saytaane yi ne ko yow man ngeen jaar foo xam ne bërëb boo xam ne dañ faa nekk di sikkar bërëbu sikkar yéen man ngeen fa jaar iblis bi ne ko saytaane bi ne ko yii xam nga yéen yéen nit ñi bu kenn ci yéen bu ko sama mbokk yi benn jinne jàppee mooy daal di koy ñu naan daam sàddum jinne daal di koy posséder daal di koy dugg di ko defloo muy muy muy muy def yi fi jinne ak yi fi saytaane lan ngeen di wax di daanoo ki sadd ak yooyu da naan majnun kii ab jinnee ko jàpp dañ koo possédé waaw <laughs> waaw mu ne ko ñun nag gis ngi kenn ci ñun saytaane yi bu rombee foo xamante ne nii bërëbu sikkar la li koy dal mooy day day jékk rek wadda waaw day jékk rek ni kërëb <laughs> waaw danaan kërëb bu ko defee suñu mbokku jinne yi naan waa ji manuus <laughs> ñoom ñun noonu lañ koy woowe mooy dinaan kërëb waaw waa ji danaan kërëb nekk ci ngan problème yoo xamante ne léegi nag bu ñu ko rombee suñu mbokku jinne yi ñun saytaane yi dañ naan waa sawaay lu ko dal ñu ne waa ji manuus nit moo ko jàpp <laughs> mooy daa am benn awliyaa walla awliyaa waaw para mooy borom bi ay jullit yu doon sikkar mu fay romb di dof doflu far sikkar ji daal di koy assommé tël <laughs> léegi nag mu dof jinne bi day dof di këlëb këlëb bi jinne yëpp saytaane ku xam ne kii am na problème buñ ne lii bu waa kii moom luy problème am mu ne ma <laughs> nit nit a ko jàpp <laughs> moo ko moo ko moo ko dóorum misil mu ne këlëb kon nag mu ngi noonu moo tax nit ñi ñàkk a xam dañoo jàpp ne daal jinne yi daal ñoo moom àddina bi di def lu leen neex bi di gaa yoo xam ne te loolu saytaane yi ñoo leen ko gëmloo minal jinni ci nit ñi xam ne fu ñu la fekk ah defal ndànk ah, ah, affaire la mais ñoom dañuy jaxase lépp ils ne savent rien <laughs> ah am fii daa a def rek ñu ne la defal attention waaw yow boo naree wax alxuraan ju leer sax ci wàllu shirk ak yooyu ak buxaabakat yeeg yooyu ñu ne la ah, defal ndànk de ñooñu ñi façon njibarkat yi kazzaabuuna yi kàccikat yi nga xam ne loolu lañ doon booy wax li nga xam ne mooy neen gi ñu nekk ñu lay menacer <laughs> waaw foog ne daal jinne yi mais xanaa xamoo ne jinne yi ñoo la gën a ragal nit ñi mais ban nit nit bu jaar yoon nit boo xam ne day jaamu boroomam parce que xam na ne sikkar si ak tamit alxuraan gi ñuy jàng zikar yi muy def day assommé jinne bi <laughs> da koy assommé mag nuus lay doon koo xamante ne nit moo ko possédé moo ko jàpp moo ko ne benn misil bopp bi xar wal iyaadu billah <laughs> kon yooyu yii nag mooy boo ko dul def jinne yi dañ lay ñeme waaw boo ko dul def yow gars yi dañ lay ñeme parce que euh, da ngay ci seen kanam waaw da ngay vulnérable nekk koo xam ne ku yomban saax saaxee nga ci seen kanam wal iyaazu billah kon nag azkaaru baabu zikri bunt bii di wax ci sikkar sabaax yi suba wal masa ak ngoon al imaam dellu la la nga xam ne mooy njaal beenu téere bi ne woon wa usaddiru al abwaab te dinaa ubbee buntu yi nga xamante ne moom laa indi fii Euh, li nga xamante ne ci ay mbir euh, ci ay aaya yoo xam ne maa ngi koy tibbee ci alquran yi nga xamante ne euh, bu tedd bi day aay yoo xam ne karimaat waaw kon wa usaddiru al abwaab min al qur'an al aziz bi ayatin karimaat léegi kon loolu lay tàmbalee fii te mooy li nga xam ne mooy toolu nit ñu sell ñu mooy ndox mi nga xam ne ci lañ laabe ndox mi nga xamante ne nii ci la amee li ñu am mooy ndoxum alquran ak sunna mooy li nga xam ne moo leen laabal moo leen sellal moo leen tazkiya moo leen tarbiya moo leen tarqiya te moo leen defal baqaa u fa seen boroom tabaraka wa taala muy kon tàmbalee alquran laata muy dugg ci ahadis yi mu ne qaala allahu taala wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa xiifatan wa duuna aljahri min alqawli bilguduwwi wal aasaal walaa takun min algaafiliin muy suuratul Aaraaf aaya deux cent cinq muy aaya boo xam ne gis nañ ko fi bi nga xamante ne ci la imaam bi ubbi li nga xam ne mooy téere bi gis nañ ko fii bi ñuy ubbi kitaabul azkar yaa fay bu dee na yaa ngi fàttale hmm? eh, ko aaya bi bokkoon na ci yi nga xam ne aaya yim indi woon eh, tawaxoon nañ ci ah eh? wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa xiifa moo doon troisième laaya bi nga xam ne moom la indi ginnaaw bi mu ne wala zikrullahi akbar ak fadkuruni azkurkum mu tegoon ci wa qaala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khiifa te waxoon nañ la c'était pas la première fois aaya boobu ñëw ci li nga xamante ni mooy ci téere bi kon dañ ci wax noonu rek daal di romb taxaw yiñ ci waroon taxaw defoon nañu mu ne wadhkuru qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na wadhkuru tuddal yow seydina muhammad alayhi salatu wassalam waaye yow julit bi rabbaka sa borom mi nga xam ne moo la moom moo la nekkal te moo lay yar moo lay tette fii nafsika ci sa bopp nag tadarruan nga nekk ngay torox lu wax yi fa waaye di ko wax ndànk ba nga koo xam da ko yuuxu ba kaw nekk non tadarruan torox lu wax xiifa xiifa mooy ragal ak ragal mooy ah raghbatan dangay am koo xamante ne eh, téy ci sa boroom ragal sa boroom xam ne ah damay toroxlu waaye nag borom bi ki may tudd ah kooku nag mooy du koo xam ne da ngay ku ñuy ñeme la de déedéet <laughs> waaw waaw waaw wa na'udhu bika minka ah wa na'udhu bika minka <laughs> waaw laa nuhsi sana'an wala laa uhsi sana'an alayk anta kama asnayta ala nafsi waaw kon tadarruan di toroxlu wax yi fa ak ragal ko waaw wadunal jahri mu bañ a nekk loo xam ne nag dañ nga koy yuuxu ba ci kaw na gën a suufe li nga xam ne mooy ak yelu bu kawe min ak biral ci kaw ci kaw minal li ci wax bil ghudu wi ci suba yi wal asal ak ngoon yi wala takul te bul nekk minal ghafilina ci ñi nga xam ne ñoo ñu yëgadi ñi mooy ku deful lii rek ku du tudd yàlla fan la wax bil ghudu wi wal asal mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi az-zikru baabu zikri inda as-sabaahi buntu tudd suba yi angoon mooy kon nit koo xam ne nekkoo ci lii borom bi ne wazkur rabbaka teel tudd sa borom sa bopp toroxlu waaye di tiit mu nekk loo xam ne du loo yuuxu ca kaw minal qawli ci wax bil ghuduwi ci suba yi wal asal ak ngoon yi kon si karu suba ak ngoon a ngoog wala takul minal ghafilin tabul bokk ñu yëgal yi mooy kon ñi ko dul def mooy ñi nga xam ne ñoo ñu yëgal waaw ñooñu ñooy saa yëgal imaan yi waaw akbar loolu mooy saa yëgal imaan yi yal nañu ci boroom bi daal di euh, nekk koo xam ne tabaraka wa daf ñu ciy sori ndax loolu moom lu garaaw la kon nag mu ne qaala ahlul lugha imaamu Nawawi mu ne waa langue bi de neena na toppatoo langue arabe al asal bi bu wax noonu bil ghuduwi wal asal mu ne jamu asil mooy lu bari lu asil mooy benn bi wa huwa talool maa al asri wal maghrib mooy li nekk diggante tàkkusaan ak timis waaw mooy foofu dee fa tudd moo tax tudd turu yàlla yi nii tudd ngoon yi jamono jooju mooy li nga xamante ne jamono jooju nga koy def boo julee tàkkusaan jëm timis euh, yow léegi asal bi jot na mooy alkaarul masa yi ñu jàngale yeneen saa sam jàngale euh, am ay am say naa wa amsal mulku lillah yooyu mën nga ko tàmbali loolu la mu ne nag léegi ginnaaw loolu mu ne wa qaala taala mu ne borom bi nga xam ne moom moo kawe te yéegul nee na ba léegi wasabbih bihamdi rabbika qabla tuluu'i shamsi wa qabla ghurubiha di la wan ba léegi sikkar suba ngoon mu ne borom bi nee na yonent bi saa saam sa suuratu Taaha aaya 130 wasabbih deel sàbbal bihamdi rabbika di sant sa borom kese qabla tuluu'i shamsi laata jant bi di fenk waaw loolu mooy fajar mooy njëm ak suba yi balaa jant bi di génn en tout cas wa qabla ghurubiha ak laata muy sox kon mooy suba ngoon a ngoo zikru inda as-sabahi wal eh, fajar ba pare toog def say azkar sikkar yi nga war a def yi nga xam ne ñoo rot ci sunna waaye balaa jant bee sox nga def yi nga xam ne ñooy sikkar yi nga xam ne ñoo rot ci sunna ñoo rot ci sunna te moom la imaam bi indi fii am yum ciy indi kon nag mu ngi noonee waaw kon nag xam nga lii nii wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shams wa qabla ku mel ni Ibn Abbas dane lii moom dugalaale la julli juróom <laughs> bu doon woon laaye yii di ak bi mel ni yii di wax nii doy na sëkk xam ne julli juróom mu ngi ci alxuraan wa xam nga julli dañ koy woowee sàbbaal waxoon nañ la fàttalekul bi al imaamu Nawawi rahimahullah doon wax diggante waa jumhurul ulama ñi jàpp ne euh, tasbih loolu sunna la ak xanaa bi lay imaam ahmad mi nga xam ne rahmatullah alayhi dafa jàpp ne loolu farata la ci julli farata la bañu na la nag loolu nag imaam ahmad wax insha allahu taala mooy li gën lëng mooy ne sàbbaal ci biir julli loolu farata la parce que borom bi moo woowee julli li nga xam ne mooy lenn ci moom muy sàbbaal comme ni mu woowee julli rukoo waaw warka'i ma'a raki'in loolu waxul rek ñu ñëw rek rukoo julli ji le fait que mu jël lu toll noonu tudde ko ko lenn lu bokk julli tudde ko julli ji loolu day war ne farata wax kon wasabbih deel sabbal deel julli bi hamdi rabbika di sant sa borom qabla tulu'i shams laata jant bi di euh, so di di génn loolu mooy julli fajar wa qabla ghurubiha ak laata muy so mooy loolu da julli li nga xamante ne mooy euh, tisbaar après tàkkusaan léegi nag bi mu la ne qabla tulu'i shams laata jant bi di so loolu mooy dugal na timis gée ak fajar waaw laata jant bi di génn ñetti julli yooyu wa qabla ghurubiha laata muy so tisbaar bëggu ah tàkkusaan juróomi julli jeex waaye nag mbir mi du lool kese lii li muy wax wasabbih mooy dafa nekk loo xam ne dafa joyu mutlaq la dafa am julli dugal na julli dugal na sabbaal yi ngay def sa tahmid yi ngay def mooy alhamdulillah tahlil yi laa ilaha illa allah allahu akbar ak mboolem subhaanallah subhaanallah alazim yooyu ñépp dugalaa rek la hawla wala quwwata illa billah mooy dee ci def wa sabbih bihamdi rabbika sàbbaalal tey sant sa boroom qabla tulu'i shams laata jant bi di so di génn wa qabla ghurubiha laata muy tëdd laata muy de muy nëbb kon nag looy di ñu loolu bi wone si karu suba laata jant bi di so di génn waaye laata muy tëdd yow jaam bi na ut ay dog yoo xam ne ci sa digganteeg sa borom yooy def kon suuratu Taaha aaya cent trente mu ne wa qaala ta'aala waaw waaw waaw waaw akbar mu ne borom bi tabaraka wa taala nee na wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar suratu Ghafir aya cinquante-cinq mu ne borom bi tamit bi nga xam ne moo kawe te yéegul nee na wasabbih deel sabbal bihamdi rabbika di sant sa borom yow Seydina Muhammad waaye yow jullit bi sallallahu alayhi wa sallam ah bil ashiyyi al imam rahimahullah mu ne qaala ahlul lugha mu ne waa langue bi nee nañ ñuy toppatoo étymologie langue arabe boroom xam-xamu lugha yi nee nañ al-ashi ma bayna zawal ash-shams wa ghurubiha mooy diggante bi jant bi di jénge nekk au zénith ba jéng nga xam ne tuuti lañ ci teg tisbaar jot wa ghurubiha ak jamono ji nga xam ne ci lay sole loolu mooy al-ashi ñu koy woowe ngoon yi mu ne kon wa sabbih del sabbal bi hamdi rabbika di sabbal tey sant sa borom bil yi ci ngoon yi wal ibkaar ak suba yi al bukra mooy suba li nga xamante ne mooy bukratan comme yu wax fale wa asila allahu akbar kon loolu mu dugal li nga xam ne mooy si karu suba ak li nga xamante ne mooy ngoon kon nag mu ngi noonu kon lii lépp day aay yoo xam ne day soññe di wax borom bi di digle defal bu dee yi nga xam ne dañ koo tekkee comme julli juróom loolu moom farata la kon digle bi mu ne wasabbih loolu day nekk fa alhamdulillah ndax loolu daa nekk al waaw muy julli yi nga xam ne borom bi moo ko gàll jaami daal di leen koy faratal mais bu dee sikkar yii la euh, mooy yi nga xamante ne nii sàbbaal ak yooyu tasbih tahmid alhamdulillah subhanallah tahlil la ilaha illallah ak euh, takbir allahu ak yooyu yooyu ak ak ak ak xayaala mooy la xaw la xayaala salaa bokk yu mel mooy ak xaw xawqala la xawla wala quwwata wala loolu mooy xawqala la xawla wala quwwata illa billah yooyu e, e, e, li mu gën jege mooy que loolu daa nekk loo xam ne nit ki duñ ne boo ko deful amu nga bàkkaar eh, waaw mënuñ ne tous les jours fokk waa bu ko deful rek am na bàkkaar mais comme liñ la waxoon lu rëy daal di nay fàggu ci moom daal dina koy rëcc kon nag mu ngi noonu mu na kon wasabbi bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar mu ne kon ñi nga xam ne waa ahlul lugha loolu la ñu wax moo tax al imam ibn Kathir rahimahullah euh, xam nga aay boobu dane wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar mu ne loolu loolu nag wastaghfir li dambika xam nga yonent waaye saa saa waxoon nañ la loolu ak yonent yàlla bi saa saa buñ naan seen bàkkaar loolu bokkul ak ñun li ñu déggee bàkkaar fan yi rek wax nañ ci liñ ne makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima ci chapitre biñ génn moo tax loolu jarul ñu ciy jaaraat voilà dellul foofu euh, euh, bon bu dee déglu nga ko na koog lii mooy mooy euh, nekkul lu sori ci xel yi mooy bokkul ak ñun li ñuy wax bàkkaar léegi mu ne moo tax mu ne hada tahyijun lil umma ala al istighfar wastaghfir li dhanbik bu boroom bi waxee yeneen saa salaam dëgg la moom la ko wax waaye mooy surtout tamit xeet bi ñoom ñu bari li ñuy dafay istighfar bu dee yeneen saa salaam li nga xam ne amul ñun li ñu xamee bàkkaar moom mooy def istighfar lu bari te romboon nañ buntu yooyu mu ne dina def moom istighfar lu mu néew néew euh, ci cent cent benn bi soixante-dix loolu bu dee moom la kon ñun nan la ñuy wax. mu ne wa sabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi bil yi mooy awaaxirun nahaar comme niñ la ko waxee wa lay layl nga xam ne mooy diggante bu zawaalu shams ñëwee ba ni nga xamante ne nii ci la euh, ghurub bi du dugg si mooy ndax buy dugg foofu mooy frontière euh, jant bi du dugg fa la bëccëg gi jeexe guddi gi di dugg voilà kon nag mu ngi noonu euh, al ibkaar nag mooy bëccëg gi voilà kon mu ngi noonu nga xam ne dem ba frontière. bi nga xam ne ci la beneen bi tàmbale al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu mu ne wa qaala taala mu ne boroom bi ñu indil ay aaya ba léegi di ñu wan li nga xam ne importance ak buntu bii ni mu ko tuddee baabu zikri inda sabaahi wal masaa buntu tudd fa suba yi ak ngoon yi mu ne boroom bi nga xam ne moo kawate yéegu nee na fi buyutin adina allahu an turfa'a wa yudkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwwi wal aasaal yusabbihu lahu fiha bilghuduwwi wal aasaali rijaalun laa tulhiihim tijaaratu wa laa bay'un an dhikri llah rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah muy aaya suratu nuur 36 ba 37 mu ne boroom boobu nee am na ci ay néeg muy jàkkaay yàlla yi nga xam ne al imam ibnu abbas dane al masajidu buyutillahi fi l ard wa hiya li ahli as-sama kama tudi'u an-nujumu li ahli al mu ne jàkka yi di néegu yàlla yi ci suuf ñooy leeral waa asamaan bu ñuy xool suuf loolu lañu fiy gis mooy la fay leer comme ni nga xam ne waa suuf ñoom buñ taxawee di xool ci kaw mu lëndëm lu ñuy gis biddiw yi étoiles yi waaw fii buyuutin am na ci ay néeg nekk na ci ay néeg koo xam ne mooy jàkka yi adina allahu borom bi moo joxe ndigal waaw borom bee ci joxe ndigal de non seulement tabax leen waaye ñu leen di màggal di leen fa tudd di ko fa tudd ci xeetu jaamu yàlla yi nga xam ne jullee sàbbaal ak sikkar ak yi nga xamante ne jàngal quraan ak yeneen ak leneen ak leneen mu ne borom bi loolu maa ci jox ndigal azina allahu ki nga xam ne mooy allah di lafdul jalaala tur bi nga xam ne moo gën a màgg bi feeñ kookee di allah moo ci jox ndigal waaw an turfa ñu ko di ko tabax borom bi jàkka yi ñuy tabax ci kaw suuf loolu ci ndigalu bi la na azina allah fii buyuti azina allah waaw an turfa ñu koy yëkkati waaw moo tax nit ku ci def dërëmam doo ko rëccu man bana lillahi masjida bana allahu lahu baytan fil janna hadith sayyidina Uthman ibnu Affan alayhi ridwanu rahimu rahman mu ne leen saa sallam nee na képp ku tabaxal yàlla benn kër ah, ba benn jàkka borom bi dina la tabaxal li nga xam ne mooy néeg li nga xam ne mooy àjjana ab villa ab njéen bi bu rëy rëy te loolu waxoon nañ la tekkiwul na yow a ah, jàkka ji lépp yaa ko war a financer non boo ci defee sa dërëm wala sa ñaar dërëm wala sa un franc wala sa un euro wala sa benn euh, li nga xam ne mooy rial wala jamiha wala yooyee boo ci def yow bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo tabax jàkka ji waaw borom bi nag dina la jaarale ci lool tabaxal la ab ngindi ab pate biir àjjana waaw ndax aljazaa'u min jinsil amal li nga xam ne moom lañ laa fay day proportionnel ak lu baax la nga jëf allahu akbar kon fii buyutin adina allahu bi moo joxe ndigal an turfa ñu koy taxawal wa yuzkara fiha waaye it moo joxe ndigal ñu fay tudd turam di fa sikkar moo tax ma ne la manoo ñëw di tere sikkar naan daayal tax ñuy sikkar quoi te bu dee Euh, di dajaloo di ko def loolu romb nañ ko ci jotaay bi ñu génn ay dalil la waaw loolu moom leer na leer na allahul musta'an léegi mu ne yusabbihu lahu wa yuzkaru fiha ismuhu joxe ndigal ko fay tudd di jàng alquran ah yusabbihu ñu koy sàbbaal ci bi moom borom bi tabaraka wa di ko fa jullil waaw waaye di ko fa la ah bil ghuduwi allah ci li nga xamante ne ni mooy euh, suba yi wal asal ak ngoon yi kon baabu zikri inda sabaahi wal masa duggati na buntu tudd yàlla eh, ci suba yi ak li nga xamante ne mooy ngoon yi duggati na allahu akbar mu ne ñooñ di ko def ñooy ñan rijaalul ay guur yàlla lañ waaw du góor kese am na jigéen ñuy ñëw ci jàkka yi di julli di defaale loolu ñoom itam ci la moo tax lii amul mafhum doone non ay góor lañ jigéen ñi bokkuñ déedéet rijaalun mooy góor yàlla buñ naan góor yàlla jigéen man na ci bokk waaw ndax loolu amul loo xam da nga naan ah comme que góor lañ wax kon ñu ma ciy dégg mooy jigéen bokku ci déedéet rijaalun ay góor lañ yoo xam ne seen yitte dafa kale seen borom amul dara loo xam ne mooy dox seen diggante jaamu seen borom ak di ko moo tax mu ne ay góor ñii ñooy góor yàlla yi bu naan góor yàlla ñu borom yi moo ne ko wax rijal ñooy ñan laa tulhihim tijaara du leen préoccupé alhamdulillah du leen fëkk tijaaratun ak commerce wala baye bu caagante ab yaxantu du ñënd ko njaay mooy tax jaamu yàlla dañu war a def ñu bàyyi ko waaw julli juróom yi ñu war a def seen commerce bi ñu nekk te waxoon naa la commerce boobu nekkul nga ne waa ji bon day jaay kese mais bu dee sama entreprise laay samay ordinateur laay laay defar ay logiciel ak yépp fu ma man bi amee activité c'est la même chose waaw mooy amul benn ci nga xam ne activité économique yi li nit ñuy def ngir bi ci amee dara loo xam ne moo leen di fëkk bu la waxee yooyu nga xam ne dafa dagan te tamit bay tax nit ki ak nekkam ci kaw suuf njëkk yooyu la ne du leen fëkk yàlla tere na nga may wax ay distraction borom bi moom waxul distraction parce que da koo teg fële bu dee yi nga xam ne xam nga nit euh, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur la borom bi wax dox leen ci yoonu suuf si waaw ngir am dara da ngeen lekk ci wërsëgu yàlla bi nga xam ne bu ngeen di kas bu di uti di fàggu wërsëg la gu ngeen di defal wa ilayhin nushur lu ngeen mën a am ak lu ngeen mën a def xam ne ne ci borom bi ngeen di dellu def lañ ngeen di daj kon nag liggéey bi ngay uti alal bi ngay uti waru la dox sa digganteeg sa boroom ndax na nga xam ne wa ilayhin nushur ak lu man di demee ci moom ngay dellu te bu boobaa pas dellu noonu kese non dalay régler waaw keroog lay laaj waaw waqifuhum innahum mas'ulun borom bi ne taxawloo leen leen yéen sama malaaka yi dees leen di questionner balaa kenn di dem ban kër ngay dugg àjjana wala sawar waqifuhum taxawloo leen stop ñoom ñëpp la ñuy régler bala jàll kon nag euh, wa ilayhi nushur kon nag moo tax ñii ba ñu xamee lool ñu nekk ay góor yàlla yoo xam ne euh, yooyu nga xam ne dafa dagan mooy tax seen mu nekk ci kaw suuf daal di jag muy liggéey yaxantu am loo xam ne ci ngay jàpp am xam gagne-pain loolu du dox seen diggante tudd yàlla du dox seen diggante julli juróom jamais waaw laa tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah di leen wëlli ci tudd yàlla jamais wa iqaami salaa ak di taxawal julli wa ita'i zakat ak joxe zakat seen alal jooju seen fàgguteeg moom buñ ci amee loo xam ne boroom bi de moo ci ne lii zakat war na ci du ñu du teg ay xiyal waaw di teg ay pexe ngir bañ a joxe daal waaw di jaay ay xel di jaay ay pexe yoo xam ne day tax yow zakat ji la nga waroon a joxe daanaka boo waroon a joxe cinquante mille euros nga fexe joxe dix mille euros quoi ci say pexe yoo xam ne moom nga teg ñoom ñoom loolu leen dal wala ñu fexe te ay pexe ba duñ joxe tout sax. après nag bu weesoo ñu daal récupérer waat affaire yi naan xawaanul xawle ay jafi caaxaan yooyu nga xamante ne ni ñoom euh, euh, ci loolu lañ nekk waaw ñii nag loolu du leen daw amul lenn lu leen yàlla wërsëgale loo xam ne mooy dox seen diggante seen borom parce que borom bi moo gën a màgg ci ñoom lépp lu ñu mën a am ci kaw suuf ak lépp lu ñuy wut waaw te luy balance la waaw jullit bu nekk boo bëggee xam sam dayo fa bi tabaaraka wa taala xoolal digalu yàlla yi ban dayo lañ am ci yow bu julli juróom jotee dangaa bëgg a xam yow lan mooy sa sa dayo lan mooy sa wàccuwaay ci sa borom xoolal yow julli juróom yooyu mu teg te nee na man li ma gin a soppi sama jàmm mooy li ma ko farataal xoolal nan la toll sa xol bu dee ne lu ñëw nga teg ko nële bu dee liggéey bi noonu liggéey bi tax naa bàyyi bu pare quoi waaw boo amee sax match ne bon dañ dem ba am ay xarit yu la seet si nga ne xaaral quoi waaw waaye sàgganati sàgganati sàggan nga ñëw lii daal ñenn ñi ñoom dañuy jóge seenub liggéey de julliwuñu fa mais ñëw ngeen kër waxtu yu jee weesoogul ah au lieu ñu ñëw gaaw julli non fi la nekk teg seenu saag dugg voilà toog di waxtaan wala nekk ci leneen jël téléphone di waxtaan alors que jullee buñ tàkkusaan léegi ñu nekk di waxtaan di waxtaan ba timis jot après nag ñu jóg daal di dem sangu ji julli tàkkusaan julli timis façon nit ñooñu mooy ñi nga xam ne xamuñu tus te seen bopp yi seen bopp yi non ñooñu mooy kii moom xamul dara suba xamul te loolu moo gën a woyof ci moom walla bu dee def xam mooy kooku moom mu ngi ci alkade waaw affaire yi jeexul léegi mu jeex nga agg si nooy ay nekk si di nuyoo waaw ah saw saw jaay yow nangam naan arrêté ma loolu la wax dugg assalaamu alaykum taf teg affaire bi jëm jàppi ci saasa bu dee moo jàpp waaw julli ba pare ay añ beeg nañ ma tàngal loolu amul soo teg ko fule nga julli ba pare ndax boo fi nekkee di def yooyu waxtu wi génn nag yow nooy def wala yaa billah moo tax euh, ñàkk a yeewu da ngay gis ñoo xam ne ñu jàmbaar lañ mais côté bu ñu sax bàyyi xel waaw parce que <laughs> ndax rek raafil raafiluuna yooyu càngante googu nga xam ne moo ñu dugg wal iyaazu billah kon ñi ay góor la ñoo xam ne la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wax naa la nag bu dee yooyu ñoo leen yàlla tere nag ci nga xam ne ay que bari ci ñun ñoo xam ne li leen di dox seen diggante julli Euh, ab film la ah ah non non film bi la wala match bi moo tax ñu ne nañ xaar ñu ngi nii ci stade bi non sama place bu ma génnee fii dem di julli ci ci ci ñëwaat yow loolu ci boppam foofu lañ la ne woon da nga fa amul bërëb borom bi bëggu laa gis ci bërëb yu mel noonu waaw te loolu dafa bokk ci am kersa ak sa borom tabaaraka wa taala mooy nga fexe moom du la gis koo xam ne bëggu la fa woon gis waaye. nga am kersa ba fam la bëggoon a gis muy jàkke yow du la fa gis waaw foo xamante ne demu jàkkaam accident la waaw moom bu dee boo ko gisee ci jàkka ji rek mooy am na lu xew wala dafay romboon wala daa am ku àndal wala daa am ku muy fay si bor wala daa am ku mu ne nañ gisee <laughs> wala dëkk boo xam ne ñu may jullee waaja te manula ñàkk dem ca jàkka ja yooyu ko fay indi mais temps normal daal xewul lu ñëw ci jàkka ji doo ko ci gis waaye muy permettre boppam fépp bu match amee mu toog soit bu demul ca ba mu ngi tiim télé jënd ay popcorn am nag teg ak ak euh, barkata pizza wam teg entre amis walla iyaazu billaah waaw di commenter rek di commenter rek walla iyaazu billaah waaw yow bu dee ne yi nga xam ne ñoo nekk li nga xam ne yow am na fu muy toll day nekk farata ci yow kas ba mooy utiloo dunde waaw loolu lañ ne la ñii ñoom loolu bu dox seen diggante tudd yàlla lan ngay xalaat ci façon distraction yi ma fi tudd ñii ay ay ay ay olympique ay olympiade ak nàngam ak nàngam yoo tax sawaay mu faat julli ji toog ñii quoi <laughs> waaw <laughs> waaw wala voyage ji ba pare naan ngir caaxaan yooyu ba pare naan ndax day day day wàññi julli loolu waxoon naa la waa jumbuur lañ ne la noonoo ko amul droit di wàññi julli même bu dee masaafatul xas yi dugg na amoo droit di wàññi julli waaw boo jógee Dakaaru dem ba Ziguinchor parce que euh, xaw ma ñaar Casa Sport ngay jouer match yow amoo droit dem foofu naan da wàññi julli parce que li nga nekk jaaduwul voilà <laughs> Hanafi yi nag ñi naan day wàññi julli ñoom beneen affaire la ñu parce que ñoom dañoo jàpp ne julli ñaari ràkka la woon yi ñeent yi waaw comme que la woon te loolu Sayyidatu Aisha loolu la wax radiyallahu anha lool moo tax cosaan bi mooy ñaari ràkka la woon dañ koo yokk léegi nag boo dee yow da ngaa nekk ci julli nag ci ci tukki bu boobaa yow daanaka par force lay doon te ñoom bon ñoom gis nga fi ngay wàññee ñoom fële lañ waxaa ca aj gan <laughs> fa ngay dajalee boo dajale boo voilà dajale yi pa pa pa boole mën nga wàññi mais pas di day boole julli kon loolu ñoom côté boobu lañ xoole mais ñi waa jumuur dañ ne noonu <laughs> waaw ar-rukhas la tunaatu bil ma'asi waaw yi nga xam dañ la koo permettre kenn du la may boo nekkee xam xam nga wàññi julli dana yu borom bi na ne euh, bu ngeen nekkee wa iza darabtum fil ard bu dee na ngeen a nekk ci tukki ci kaw suuf fa laysa alaykum junahun an taqsuru min a salat in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru bu ngeen nee ci tukki euh, amul problème ngeen wàññi seen julli yi bu dee da ngeen a ragal euh, yéeféer yi daal di leen fitnaal embuscade leen daal di dal seen kaw loolu côté boobu al Miswar ibn Maxrama laajoon na ko Seydina Umar radiyallahu anhu côté bi mais léegi ñun loolu bu amoon nag parce que man kat bu ma jógee fii euh, ndakaaru gii di gën di dem Koumpentoum saway saway euh, ragaluma benn noon bu ma dal kon wàññi julli ji may def loolu loolu yonent saa salaam wéy al Miswar ibn Maxrama radiyallahu anhu ba mu ko laajee Seydina Umar mu ne ko Seydina Umar ne ko man nii laaj naa ko yonent saa salaam yonent saa salaam ne ruxsa la permission la boo xam ne bu leen borom bi defal nangu leen permission borom bi tabaraka wa taala côté boobu leer na ko léegi nag mu des côté bi nga xamante ne lañ la may nga wàññi julli ñoom ñu ne bu dee da ngay mooy yàlla kenn du la ci jàppale parce que ñu la mayee ngay wàññi julli day mel ni dañ lay jàppale ci mooy yàlla gi wala li nga xam ne neexut yàlla gi nga nekk voilà loolu la wala liiadu billah wallahu taala alam kon ñii de rijaalun lañu ñoom rijaalun lañ ñoo xam ne laa tulhiihim du leen préoccupé tijaaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqaami salaah wa iitaa'i zakaah ndax seen yitte yu kawe waaw nga xamante ni ci lañu ne du noolukatu jàkka yi yi nga xam ne ñooy euh, néegu yàlla yi ci kaw suuf ñooy bërëb yi gënal yàlla ci kaw suuf nga xam ne euh, inna awwala baytin wudi'a linnaas lalladhii bi Bakka li borom bi ne dëgg dëgg néeg bi nga xam ne moom lañ njëkk a teg ngir nit ñi mooy bi nga xam ne moo nekk bakka di makka waaw sax sayyidina Ali na Abi Talib ne mooy bi ñu defar ngir di wéetal yàlla mooy première kon nag mu ngi noonee ñi koy dundal nag moo tax bu yonent waaye boole la woon ne ca ña nga xam ne dañ leen di keral yow ma bis bi nga xam ne laa dhilla illa dhillu waaw mooy rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid buur goo xamante ne nii xolam day tëj koo yi nga xam ne mooy jàkka yi kon nag lii di wane kon sikkar ni mu amee solo fa borom bi tabaaraka wa taala mi joxe ndigal ñuy tudd ñuy taxawal néegam yi ñu ko tabax waaye di ko fa tudd kon nag fiiha yusabbihu laha ñu ko fay sàbbaal bil ghuduwi suba yi wal asal ngoon yi kon baabu zikri inda sabahi wal masa al imam al hafiz an-Nawawi yu moo dee aaya bu mujj ah kon ne tijaaratun laa bay eh, eh, rijaalun laa tulhihim tijaaratun wala bay an zikrillah mu ne al aaya wax nañ aaya bi yëpp wa iqaamis salaa la ci teg wa ita'iz zakaa voilà kon eh, mu ne wa qaala ta'aala boroom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na inna saxarna aljibaala ma'ahu yusabbihna bil 'ashiyyi wal ishraaq suuratu Saad aaya 18 mu ne inna ñun borom bi saxar naa ñoo tàggatal aljibalat montagne yi maahu mu ànd ak seydina kan daawud alayhi salatu wassalam nabiyullah luñ doon def yusabbihna ñuy sabbal di ànd ak moom di sabbal bil ashi ci ngoon yi wal ishraq ak jamono yi nga xam ne ci la jant bi di fenk muy suba yi allahu akbar allahu akbar kon nag mu ngi noonu waaw mooy inda ishraq ash-shams nga xam ne buy ñëw ñu nga ñu nga ca fekk ñuy pare wala ñu nga ca waaw ah. kon nag lii tamit di wane al-ashi waxoon nañ ci ah. Ah, mooy li nga xamante ne mooy di dugal li tax imaam indi mooy awaaxiru nahaar wa awaa'idu layl imaamul al ibn Kathir doon wax rahmatullah alayhi ma Euh, li imam an-Nawawi ne ma bayna qaala ahlul lugha al-ashi ma bayna zawal ash-shams wa ghurubiha jamono ji jant bi di jénge laata tisbaar bi jot juste ak ba ni nga xam ne ci lay sowe waaw bu dee ñu ko tekkee kii nag tisbaar julli juróom yooyu dañ naan la kon mooy bi mu jéngee bañ tekki tuuti parce du day jéng rek li nga xam ne mooy tisbaar bi dañ ciy teg ay huit entre cinq huit minutes voilà tisbaar daal di jot kon bil ashi kon euh, Seydina Daawudu alayhi salaatu wassalaam borom bi dafa tàggatoon buy moom buy sikkar suba ngoon yi dañuy sikkaraale ni moom Allah Allah ak tamit picc yi niñ doon te suuratu saba yaa jibaalu awwibi ma'ahu wat-tayr voilà dee leen ànd ak moom di sikkar yi ak yéen picc yi njanaaw yi Allahu akbar Allahu akbar kon loolu lu ama am solo la wallahu taala alam kon di lëkkaale mag euh, suñu bunt bi jamono ji nga xam ne ci la bil ashi wal ishraq bu jant bi di génn ak jamono ji nga xam ne mooy jeexitalu euh, ngoon gi bëccëg gi buy jeex boobu wallahu taala alam comme bii di ñëw nag ñu daal dugg nag ci xadiis yi xadiis yi al imaam al xaafiz mu ngi ko commencé xadiis mille quatre cent cinquante et jeexale ko taxu koo noonu moo tax indiwu fi lu bari mille quatre cent cinquante sept muy ñaata xadiis hmm? dix xadiis non sept parce que inclus cent cinquante deux mooy euh, huit xadiis waaw non sept xadiis sept la